voilà mu ne te lii nii mooy ribaat gii mu wax day wute tafsir bi mooy lii waxoon nañ ko mooy ah, bi mu naan ala unabbiukum bima yamhu Allahu bihi al-xataaya wa yarfa'u bihi biha bihi ad-darajaat waaw mooy xadiis imaam Muslim boobu Seydina Abu Hurayra mu ne yeneen saa sallam nee na radiyallahu anhu ndax duma leen tegtal loo xamante ne boroom bi ci da ciy jaar di yëkkati darajaat yi di ci effacer bàkkaar yi te ciy yëkkati darajaay nit ki Ah, muy isbaaxul wudu inda al makaari eh, di eh, matal jàpp ci jamono yi nga xam ne jàpp ah bakkan du ko sopp ah nga nelaw nii ci hiver bi jóg war a jàpp sa bakkan naan la noo boo fi jàppee jàpp gu mat doo mën a nelawaatan ah. parce que julli bi c'est quatre heures du matin te yow euh, boo da nga euh, huit heures nga war xëy boo fi doo nelawaatan ah. boo fi jàppee jàpp raxas raxas fii nii tee ngaa laal rek xaw sooyal laal sa loxo mu ngejaf nga def nii rek déet mooy isbaahul wudu'i matal jàpp indal makaari jamono yi nga xam ne jàpp moom mën naa bañan neex ñu bari ah wa kasratul xutaa ilal masajid ak baril ay jéego jëm ci jàkka yi ñetteel bi wantidaaru salaati ba'da salaa julli ba pare di xaar julli mu ne fa dhalikumur ribaat yi ma leen wax nag lool mooy ar ribaat fa dhalikum ar-ribat looloo fandongook mooy takku nekk ca frontière ya yaa mu yemale leen ak lool waaye loolu mu ne nag ribaat jii di wax fi sabilillah day wuteeg lool loolu la lay wax mais loolu waxoon nañ ci que ne loolu euh, euh, ribaat bi nga xam ne mooy cosaan bi mooy bi nga xam ne ca noon ya ngay taxaw di xaar di bañ ñoom ñuy waajale bi ngay waajal parce que noonu itam dañuy waajal di xool porof mu doon la buñ jaar yow ngay waajal ngir ñu bañ fee jaar mufaala murabit murafa mufaal mufail loo ngeen defante voilà kon loolu nag <clears throat> mooy eh, ribaat boobu boo tem nga ne boon bokkul ak boobu dañ naan la ribaat bii mooy cosaan voilà bee borom bi ci xéewalam la yëkkati loolu ci ribaat bi waaye am nañ ab différence bu ci am waaw même bu dee ne am nga am ngëneelu ribaat eh, yow mii xaar julli boo julli ba pare ndax loolu eh, yombul waaw xam nga lu neex a wax li nii <laughs> mais eh, gars yi saa yow yow ku dul julli ku dul ñëw jàkk di julli benn waxtu kese tëna ko kooku yaakaar nga ne da jullil toog di xaar beneen julli <laughs> ak tamit eh, kasratul xutaa ilal masaajid gars yi kasratul xutaa ilal malaahil saa baril ay ay ay jeego ca way yëgadiyee moom man nañ ko stade bu nañu dem fa waaw caaxaan gu ne waaw pëjum bu nekk ñu dem fa waaw bërëbu texee di kaaj bu nañu dem fa ak ak ak fo waaye nag bu dee nag moom fi nga xam ne mooy almasaajid ak yi nga xam ne moom fa ngay ute xam-xam ak fa ngay seel seel teeg seeti nit ñu baax ñeeg jataayu yu baax yeeg uti xam-xam yooyu moom gaa yi niiwul fa seeni tànk waaw loolu lu yomb waa ah. ak jàpp gi ñu lay wax gaa yi dañ koy bës mo <laughs> bu ñu amul liggéey suba daal heure boobu moom ñu fi nekk di def seen réveil quoi waaw wal iyaadu billah ndax foofu la leen julli toll mooy toll leen fenn sero wal iyaadu wallahi wal iyaadu wallahi billah kon mooy loolu il mu leer kene ribaat jooju naa fa zalikumur ribaat cosaanam mooy ribaat bii taxaw ca volontaire ya ah, nag borom bi may ko darajaay kom ku fa taxawoon ndax lan ndax li muy def neexul ci bakkan waaw bakkan da koo de waaw boo ko ci nootee nag ba mu ba ba mujj mu nekk nafsu boo xam ne da koy gërëm ah yow moom def nga loo xamante ne yàq ko ribaat borom bi da lay yëkkati ci darajaay ribaat waaw kon nag mu ngi noonu waaw waaw hmm. eh, kon loolu lu am am solo la quoi kon eh, hadith bi bokk na ci ngëneelam yu rëy yi nga xamante ne kon mooy di ñu wax kon li tax imaam tudde fii fadlul jihaad yi dalaa bëgg wax ne gis nga jihaad du jihaad dem ci toolu xare rek waaye muraabit ci jihaad la bokk waaw mooy jihaad moo gën a large muraabit muraabit ci biir ji mujaahid bi la bokk waaye mujaahid bi moom mooy ki nga xam ne moom day yulli coono jàmmaarloog noon bi di xarek moom ribaat nag mooy day garder ngir noonu bi ba ñu ñu agsi waaw ñaar yooyu mooy lii wax la ne ci la bokk ah garde yooyu bu ko kenn xeeb waaw garde volontaire yooyee ngir yàlla loolu bu ko kenn fee am na ngëneel boo xam ne bu màgg màgg la wallahu taala alam ndax bu dee yow yeneen jëf boo fa defee lu toll ni mille bés junniy bés ci ay jaamu yàlla ay xeetu ragal yàlla ak jaamu yàlla ak jege yàlla yow doo fa amee li nga xam ne ki def benn bés ci ribaat ji lu muy am kon loolu mooy rëy na wallahu taala alam léegi beneen mbir buñ ciy jàngale mooy li imaamu Usmaan sayyidina Usmaan radiyallahu anhu daal di wax mooy nee leen yéen ah, am na daa am loo xam ne de lu ma déggoon ci neen saa salaam dama leen ko doon nëbb bañoon ngeen dem daay moom tàqale ko moom loolu dañ cee xame ne mooy njiit dafa soxla ñu ko jàppale loolu moo taxoon au début bi l'islam di door a tàmbali euh, yonent bay saa bi nga xam ne ci lay door a gàddaay yi bokk euh, demoon euh, di gàddaay mu nekkoon farata looloo taxoon parce que dañoo war a jàppale quand diine ju bees yii dañoo war a jàppale yonent bi alay waaw moo taxoon mu farataaloon li nga xam ne mooy hijra ba moo taxoon mu ne walladina amanu min ba'du wa haajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum ama boobu walladina amanu euh, mooy doodedé déedéet inna alladina amanu wa haajaru mooy feewu suuratul anfaal inna alladina amanu wa haajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladina aawaw wa nasaruu ulaa'ika ba'duhum awliyaa'u ba'd walladina aamanuu wa lam yuhaajiruu maa lakum min walaayatihim min shay'in hattaa yuhaajiruu voilà mooy ñi nga xam ne dañoo gëm te dëggal ba pare gàddaay ba pare dem jihaad yi ak seen alal yi ak seen bakkan yi ci yoonu yàlla nag walladiina aawo ak ñi leen fat dimbali leen wana euh, fat leen wa nasaru dimbali leen muy waa lamsaar ñi la ñooy muja muhaajiruuna yi hijra muy baatu alquran la muhaajir ak ak ansaar loolu baatu alquran la voilà ulaayika mu ne gaa yi yóob ñii ñëpp ba'duhum awliyaa ba'd ñii ñooy ay alliés waaw ñii ñoo bokk ay mbir di jàppale ñeneen te ñoo bokk ay mbir ñoo méngoo ñii ñoo méngoo mbiru ñeneen ñi walladina amanu kantaa ñi gën yàlla nee nañu walam yuhaajiru waaye ngàddaay nekk Makka gii def ci malakum min walaayatim shay'an ñoom amu ngeen seenuk alliance ci ñoom dara waaw ak di leen jàppaleeg yooyu li war diggante ñaari jullit bu ree bu loolu moom manu ngeen ko def amu ngeen ñoom dara hatta ba yuhaajiru la ñuy gàddaay waaw kon nag mu ngi noonu kon loolu dafa newoon farata lu tax parce que nekkoon ñëwoon jàppale diine ji daa farata ci képp koo xam ne ku ko man la waaw ba ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo am euh, dañoo am ak euh, empêchement waaw nekk ñoo xamante ne nii néew doole lan euh, comme ni ko alquran waxe woon ci suuratul nisaa yi waaw illa al mustad'afina min ar-rijali wan nisaai wal wildaani la yastati'una hiila wala yahtaduna sabila fa ulaika asa an ya'fuwa anhum wa kana allahu ghafuura waaw kon ñooñu rek lañ ci génne ah waaw kanta bu ngeen fi newee bañ a gàddaay ci kaw moom la loolu wax na inna alladhina tawaffahumul malaa'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qaalu kunna mustad'afiina fil ard qaalu alam takun ardu llahi waasi'atan fatuhaajiru fiihaa ulaa'ika ma'waahum jahannam wa saa'at masiiraa illaa al-mustad'afiina mina ar-rijaali wan-nisaa'i wal-wildaani laa yastatii'uuna hiilan illa almustad'afiina min ar-rijaali wan-nisaa'i wal-wildaani laa yastatii'uuna hiilatan wa laa yahtaduuna sabiilaa fa ulaa'ika asaa Allahu an ya'fuwa anhum wa kaana Allahu 'afuwan ghafuuraa mu ne inna allaziina suuratu nisaa'i aaya 97 ba 99 mu ne gaa yi nga xam ne malaaka yi dañuy ñëw di jël seen bakkan yi di leen faat si fekk ñu nekk ak yi tooñ seen bopp ñu naan leen mais yin fu ngeen newoon ba defu ngeen ni seen mbokk yi gàddaa yi jénn fii ngeen xam ne fi ngeen nekk du ngeen jaamu yàlla du ngeen def dara ndax yéeféryee leen fi noot du ngeen defal yàlla dara xaalu ñu naan kun naa ñun eh, ñun dem mustadafina dañoon ne kon ñu néewal doole fil ardi ci suuf si ñu dëkk nii suñu territoire bii territoire sangam xaalu malaaka yi di leen tontu alam takun ardullahi waasa yéen suufu si yàlla si xanaa nekk loolu yaatu ah yàlla daal fii la leen samp daal ne yéen daal fii mënu ngeen fee jógee même bu dee fi ngeen juddoo mënu ngeen fee jaamu yàlla mais li ngeen di def day li toog ah xanaa suufu si yàlla si yaatu loon fa tuhaajiru bi yaatu la ngeen daal di gàddaay ah jaa waroon nag ne mooy taw tawbiix la mooy xam ngeen ne loolu du lay de. <laughs> parce que ñooñu seen mbiru kese mbiru àddina kese lañ doon doxal waaw fa ulaayika mu ne gaayoo yee ma waahum seen dëkkuwaay ëllëg mooy jahannamu seen delluwaay mooy jahannamu safara wal iyaazu billaah wa saat ñaaw na te ñàng na masira ak mujj mu ne nag lii mooy kon mooy képp ku manoon mooy bi ñu leen naan jihaad dafa ne woon farata do hijra daa ne farata ci njàlbéen bi suñu borom na nag illal mustadafiin ba mu des ñi nga xam dañ leen di néewal dëgg-dëgg minar rijaale xam nga ñee ñoom ñooy wax seen bopp naan leen néewal doole ah ñun xam nga ñoo ne discriminé dans ce pays là ak nangam on peut rien lu ñu kii loi yi c'est nangam lool du lay ah loolu la suñu borom di wax nii <laughs> yow yow yow loolu du lay benn nga fi amul lay ci loolu gaa yi moom lañ doon lay de malaaka yi ne si yàlla si daa yaatu woon parce que am nañ intérêt yu ñu am si réew mi jàpp nañ ne bu ñu fi bàyyee dem feneen yée torox nañu wala bon confort ak tamit fii laa miin dem feneen war a recommencer à zéro loolu moom woo oh, c'est pénible mieux vaut rester ah nga rester waaye doo jaamu yàlla dada kal ko rek lu ñu wax mu ne ah dëkk bi xam nga rek lu waay dëkk bi waaw lu waay dëkk mi loolu du lay de ku koy ut lay bi yaboo nga ràmbale say lay te deggi nee ta xam ne bi loolu moom tekki woon dara te dégg na fii li borom bi wax ma li leen malaaka yi di tontu léegi nag suñu boroom nag ne ba mu des nag ñi nga xam ne dëgg dëgg dañ leen a néewul doole minar rijaali ci góor ñi nga xam ne amuñu mu tekki ñooñu war ni saa jigéen ñi wal wildaan ak xale yi laa yastati'una ñoom amuñu manuñu xiila benn pexe buñ mën a def ngir jóge ci te foofu manuñu ko waaw kay xam nañu loolu mustadaf ki dëggu nekk dëgg dëgg ku ñu néewal doole kooku yàlla xam na ko léegi nag yaw naxal sa bopp naxal sa bopp tuural nit ñi lëndëm wala tuural sa bopp lëndëm te wàññiwul dara ci li yàlla xam ci yow te muy dëgg waaw wala yahtaduna sabila te mënuñoo gindeeku yoon ba daal di dem ba foofale nga xam ne fa la nit ñi gàddaay dem noonu imam Ibn Abbas doon wax ne man ak sama yaay ci ñi lañ bokkoon <laughs> waaw Lubabatu bintul Harith al-Hilaliya radiyallahu anil jami' mu ne maag sama yaay moom bañ nee maag te ci ñii lañ bokkoon waaw waaw Allahu akbar kon nag loolee quoi mu ne ñooñ moom fa asata asallaahu loolu moom mooy borom bi da koy def ñoom moom dina leen jéggal ñoom amul benn problème kenn tegu leen ne leen par force yéen gàddaay leen waaw te borom bi nekk na afuwan ghafuura kon mooy loolu liñ bëggoon a wax mooy jihaad au non hijra daa noon farata ngir jàppale réewum jullit mi loolu moo tax Seydina Ousmane ak tamit ki jiite muy rasulullah waaye ku fa toogal rasulullah sallallahu alayhi wasallam tamit même bu dee phase boobu jàll na ba l'islam daal dinay dëgër euh, loolu lu bi loolu waaye mooy daa am yoo xamante ne ay tram quotidien yoo xam ne dañ koo war a doxal sinon réewum jullit mi day naax ak doxalinam day naax saay te tamit noon yi man nañu ne ah gars yi amatuñ doole ñu nañ profité Seydina Ousmane nag radiyallahu am loolu la doon bañ lool moo taxoon mu ne woon yée lii duma ko parce que bu ma leen ko waxee gars yi dañuy dem bàyyi fi la lool mooy xool mooy dangay xool al euh, masalih waaw euh, ban moo ci féete kaw lan mooy sens des priorités mu jàpp ne ah lii bu leen ko waxee lu baax la waaye buñ demee man na causer leneen waaw mooy loo xam ne boo ko defee mu def euh, mu indi lu lu lu lu gën a garaaw lool da ngay def da ngay def attention waaye loolu moom loolu la jàppoon waaye après kon loolu mooy gis nga loolu lu teg woon la mooy lu xalaat la boo xam ne gisin bu noobul la boo xam ne bu sharia nangu la nga xam ne mbir bala ngay jël décision da xool ñaari côté yi waaw waaw léegi nag te darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih ak yooyule aw kama yaqulu al usuliyuna rahmatullah alayhi mooy jañ lor parce que seen lor bu ñépp demoon ba réew mi vulnérable léegi nag noonu jaar fi wala lu bari lu ñu waroon a doxal doxatut bu boobaa loolu ay yàqu-yàqu yi muy jur jañ ko moo ëpp di ut njariñ joo xam ne mooy ngeneel yoo bu yuñ ne boo demee ci ribaat di la nga koy am kon naa Ousmane looloo doon première vision bi mu gisoon deuxième bi mu gis nag ne après radiyallahu anhu euh, après ma gis naa leen ko wax rek ku nekk tànnal boppam loolu muy dañ ciy xame boroom xam-xam day évoluer ci ay gis-gis waaw c'est pas man nii laa mës a gis léegi man ci laay dee <laughs> déedéet man nga gis benn mbir am benn opinion benn avis boo xamante ne man de mazhab sàngam lii laa ci jàpp masala sàngam lii moo ci sama jëmuwaay lii laa ci jàpp waaw amaana man li xanafiya yi wax rahmatullah alayhim moo ma gën a dëgër fi man waaye loolu même bu dee xanafi la ça ne pas dire que man bu ma demee ba ci biir gis loo xamante ne ni nag wax dëgg yàlla al mazhabul muxaalif mazhab bi nga xam ne daa wuteeg ñun ci ci ci ci ci gisin ah gis naa ne nag ci ay lay moo gën a dëgër bu boobaa waruma am benn état daam jóge ca la ma jàppoon dem ci lu nga xamante ne mooy li wér ndax loolu mooy borom xam-xam sa loolu mooy taalibe li ko war a yitteel mooy fan la dëgg féete amul fan la sama imaam féete déedéet yow dëgg ngay seet waxoon nañ la wax Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu teg leen dëgg bopp dañuy xame góor yàlla yi ci dëgg lañ leen di xame mais ku kenn du xame dëgg ci góor yàlla yi waxoon naa la wax la joo xam ne ci kaw nii surtout koo xam ne xamul xam-xam wala ñi muin waxi caaxaan ak ñu leen di nax wax la joo xam ne day xaw compliqué dégg ci ñoom te pourtant lu simple la waaw asadullah al ghalib sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu waxati na dëgg loolu la mooy du dangay sampay nit ne ñoom sëriñ diw ñii lépp lu wax dëgg la waaw lu ñu waxul du loolu moom amul da ngay teg dëgg muy alquran ak sunna ba pare après ku ñëw nga natt ko ci képp képp ku fi digle dara wala wax dara ay def leen ñu xool ne moom li mu ne def leen ak li mu digle daa wuteeg alxuraan ak sunna dañ koy tege ne ak ku man bi doon ak ku ko man bi ñur nag mu simple nañ sans état loolu mooy dëgg loolu parce que lan dëppoowul ak dëgg fii dañ koy tegee ne ak ku man di doon waaw amul lépp lu ngeen ko man da woowatal ci guy laa yàgg dara ndax mais na nekk dëgg ci moom sax mais nit la mën na juum bu ma xamee ne juum na nag man du ma ko topp ci njuumteem lu tax ma ko ciy topp kon loolu daa nekk loo xam ne lu am am solo la waaw te loolu tekkiwul na ah saa waay gëmatul sëriñ jàngam ma ne dara na nekk sa sëriñ sax bu defee erreur léegi loo bëgg léegi erreur am mujj nekk li baax nga sànni waxu yeneen saa salaam alquran c'est parce que sa erreur sa erreur sëriñ moom moo mujj nekk dëgg wala yaa billaah yow xaru wala da ngaa feebar. <laughs> gis nga say naa maan bi mu gisee lii après ba mu gisee leneen dafa changé ak ñëw wax ko ne nii faaw wàññiwul nit day wane kii ak dayoom muy ca wàllu xam-xam ak fa yàlla waaw kay moo tax ba mu gisee le contraire nag mu ne léegi nag man gis naa kon loolu daa nekk loo xam ne nañ ciy bàyyi xel ko et ne pas figé ci benn mbir ne lii la après dem ba gis loo xam ne moo ko gën a noot nga ne waaye ah nan nan laa def ah yii moom la mag ñi doon wax après mais bu wax nag yow nga ko doon wax parce que boobu daa am loo xam ne leerul woon ci yow mais bi yàlla ubbee say bët leeralal la wan la dëgg mais da ngay bàyyi dëgg naan bon c'est que problème bi mooy kon mag ña lañ ñoo du dëgg mais après léegi lan mooy lan lan mooy problème bi léegi dëggub yàlla ji taxu wala dëgg la mag ña jàppoon dëgg moom ñu continuer ci loolu même bu dee ne xam nañ ne loolu njuumte la woon parce que nul ne kenn ci infaillible voilà kullu bani aadama xataa doomu aadama yépp ay def léegi sa njuumte yi mag yooyu nga bëgg ñu jàppe ko dëgg continuer parce que daal ñoom ñoo ko doon waxta ci lañ faatoo après waaw loolu du dara kon loolu daa nekk loo xamante ne daa nekk lu ama am solo solo lool kon lii naa Ousmane def njàngale mu rëy la ci bépp sàkk ko tu xam-xam bépp tamit koo xam ne sëriñ nga bépp boroom xam-xam mooy ne abi yi nga am man nay soppeeku waaw te yow li nekk sa bu solo alhamdulilah waru la nekk lu du dëgg waaw bu ma gisee dëgg xam ne lii mooy dëgg ma topp bu ma gisee du dëgg ma xam ne lii du dëgg ah maa jàppoon ci lii de jàppoon ne dëgg la walla gis naa lu ko gën a no léeg-léeg sax dëgg lay doon waaye daa am lu ko gën a no parce que xilaafu law laa man laa newe woon <laughs> loo xam ne daa wuteeg li gën a waaw ma gis la gën a yey même loolu bu ma ne ah pour euh, am ci waaye fair play te ma yem ci déedéet nit da ngay tàndaru la gën a rafet wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan waaw suñu boroom sama jaam yow yeneen saa sam ñuy wax li nga xamante ne mooy li a rafet kon mooy daj woo ci ngay tendre vers l'excellence li gën a rafet boo newee ci rafet gis lu gën a rafet mais demal ci ah, ci nii rek da ngay ambitieux waaw yeneen saa nee na bu ngeen di laaj seen boroom bu ngeen koy ñaan na ngeen koy laaj firdaws ndax mooy àjjana ji gën a diggu dóomu kon nag loolu daa nekk loo xamante ne ni lu am a am solo la waaye eh, après Seydina Usmaan radiyallahu anhu gis ne mu wax ko moo gën amaana du ñàkk ne dafa fàttaleku tamit eh, lii ci yonent bari saa saam tamit doon wax ci kitmaanul ilmi amaana mu jàpp ne bon lii sax may def est nëbb xam-xam waaw ginnaaw bi gisee ne bon lii moo gën finalement daal loolu gën a noot ci moom waaw ndax yeneen saa nañ ko fi taayee non hadith sayna Abu Hurayra bi nekk ci sunan Abi Dawud mu ngi at-Tirmidhi ibnu Maaja sayyid al Ahmad rahmatullahi alayhi solo woon na ko bim naan Abu Hurayra mu ne yeneen saa sax nee na man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bi lijamin min naari yawm al mu ne képp koo xamante ne ni dees ko laaj ab laaj te riwaa imaam Ibn Maaja bi mooy gën a leeral xam nga bii dañ dañ laa laaj ci wàllu ab xam-xam nga nëbbu ko kooku dees na la laxaab ab laxaab borom bi yawmal qiyaam ci laxaabu euh, kii sawara yi waaw <laughs> hein loolu mooy xam-xam boo xam ne dafa nekk bu ràññeeku nit ñi xam ko yéeféer bu ñëwoon ne moom bon daa bëgg nga xamal ko diine daa bëgg a tuub yow nga naan non nan laay jullee nan laa yool yow nga xam mën a wax yooyu ak lan moo dagan lan moo xaraam nit laaj la ko même bu dee bu yëpp jullit bu ñëw yow amoo droit naan man du ma tontu quoi drawul voilà non non nëbbu mbir mi déedéet ah ah kanta yi nga xamante ni yooyu moom ñàkk koo xam wàññiwu leen amaana sax nga xam ne boo nit ki bu ko amee man naa jël ci moom fitna sax parce que niveau bi mu toll la waaw li muy laaj bu ma ko tontoo day jaxase affaire yi parce que àggagul yenn niveau yi waaw day jàpp ne fii mu ne mooy mooy façon nit ñi nga xam ne dañuy nekk di wax ci xam-xamu nitu yàlla yi radiyallahu anhum te faruñu ijji seen daruraat diini ya xamuñu ci dara xamuñ ni ñuy jullee xamuñ ni ñuy wooree xamuñu xaq borom bi tabaaraka wa taala jiitu tawxiid ak yooyu ak yi nga xam noonu lañ koy fase ñuy ñëw di leen wax yoo xamante ne nii ay walu yu sàngam yi la doon wax ak lii mu dugal leen nag ci kéefër gu leer naññ waaw waaw waaw man xaddasa imaam muslim indi xadiis yooyu ci kii bi muqaddimaam bi waaw mooy di jàngal nit ñi di wax ak nit ñi selon ñoom seen niveau fi ñu toll quoi nga bañ a nekk rek di leen bomb ay mbir yoo xamante ne nii yow daal <laughs> eh, eh, ndax da a bëgg ñuy weddi yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam wax leen ak ñi selon ñoom li ñu xam a bëgg ñu weddi yàlla ak yonentam di leen wax yoo xamante ne nii xamuñu ci dara ba pare di leen réeré ba pare di jaxase yépp jàpp ne léegi lii moo ëpp priorité lee di sàggane yi nga xam ne ñooy seeni farada yi leen borom bi farataal eh, parce ñoom dañoo sell ñu ngi ànd ak sëriñ diw yóbbaale na leen nangam ak nangam ñu nekk yéefér ci biir ne di ay lislaam lañ ndax yow la façon yooyu kenn waxuloo loolu kenn waxuloo yu nëbbu yooyu yooyu moom eh, waaw eh, nangam yi ñuy wax naan waaw loolu ku ma toll na na ne yooyu yëpp ay caaxaan la demal toog Eh, li ma doon wax sànq mooy riwaay imaam abu eh, abu eh, ibnu maaja bi rahmatullah alayhi boobu daa gën leeral affaire bi parce que yeneen saa saam da ne abu hurayra yeneen saa saam nee na ah, mu ne man ma min rajulin yahfazu ilman ma min rajulin yahfazu ilman fa yaktumuhu illa utiya bihi yawma alqiyama muljaman bi lijamin min annar allah wal iyaadu billah mu ne amul benn góor góor nag jigéen moo góor ak jigéen a ci yam amul mafhum de boo xamante ne nii takk na ah yeew na mokkal na xam na maîtriser na benn xam-xam ah boo xamante ne nii buy jariñ nit ñi la boo xamante ne mënuñu koo ñàkk a xam bu ñu ko xamul manaat alku wala ñu ngi ci alkane nga xam loo xam ne man nga leen koo wax ginnaaw bi nga mesurer les pour et mooy conséquences yi nga man ko léegi yow nga nekk fi rek soit da ngaa rëy wala da na xeeb wala yow da ngaa jàpp ne yow yaay grand quelqu'un wala boog sa bëggoo kenn froissé la waaw nga nëbb ko waxoo ko nit ñi kooku dees na ko indi yawmal qiyaam daal di koy laxaaf benn ci laxaabu sawara yi wal iyaazu billah kon lool amaana yu mel nii la Seydina Usmaan gis ne ah est-ce kon bokkul ci kitmaanu lañ mu ne summa badaat yi ginnaaw gi daal mu feeñ ci man kene naa leen ko wax rek ku nekk tànnal boppam eh, li nga xamante ne moom la gis kon amaana yooyu moo tax eh, mu ne kon daal lii ma leen nëbboon naa leen ko wax bu ko defee ku nekk tànnal boppam li muy tànn waaw après mu wax ko kon loolu la waaw loolu nit tamit day jàpp léeg-léeg ne lii de naa ko nëbbu wala jarula xamle mu dem ba ci biir gis ne ah mu xamle ko moo gën mu daal di koy xamle waaw sinon yenn xam-xam yi mu dee ne day jur fitna ca yaa koy wax jarul nga koy wax inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay ma kay ma yara zaka zu jahlin fa yaftatina waaw waaw la ñuy nettali na sayna zayn ali ibn al-husayn ali ibn abi talib ali zaynul ali bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu moo ko war ne man damay nëbb ci sama xam-xam la ca gën a gànjaru lu tax ngir ma bañ koo xam ne daf koo réere xamu ko waaw xamu daal di fitna daal di koy dugg waaw waaw fitna daal di koy dugg parce que euh, bu ma ko waxee loolu wala ma wan ko ko ah loolu la loolu daa nekk loo xam ne euh, lu lu nit ñi di war a bàyyi xel surtout ñi nga xam ne dañuy jàng nekk ci jamono yi di xamle di xam li tuuti li ñu xam man mu dee ñu ci daara ji ah nañu seet rek nañu moytu côté boobu nañ ciy bàyyi xel waaw que ne du lépp loo xam ne lu ñu dégg la rek lu bees wala lu kii rek dañoo ñëw automatiquement dem ci mbooloo yi rek daal di dem commencer di xisa di nettali waaw waaw ndax bu boobaa yaa dugal ci ñoom te te baay te maama ma ko doon wax Seydina Ali radiyallahu anhu ñu la doon wax sànq ci muqaddima imam Abu Muslim bi waaw imaamul Buxaari sax indi na ko ci kiiwam bi Seydina Ali door wax haddisu nnaasa bimaa ya'rifuun ah atuhibbuuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu ah mu ne haddisu nnaasa imaam si di di maamu moom lañ tuddee Seydina Ali boobu Ali Zaynul Aabidiin mu Ali ibnul Husayn ibn Ali bii nag ibn Abi Taalib asadullahi al-ghaalib xalifatu rasulillah nekkoon xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amiirul mu'miniin mu ne xaddisu naasa bi maa yaarifuun nettali leen nit ñi loo xam ne xam nañu ko waaw mooy li nga xam ne maaruufun lu ñu xam ne ci diine waaw mais nekk fi di wax yoo xamante ne yée tey lañ koy dóor a dégg yu extraordinaire kese yooyu wóorul atuhibbuuna sayna Ali ne ndax yéen da ngeen a radiyallahu anhu da ngeen a bëgg an yukazzaba Allahu wa rasuluhu da ngeen bëgg ñuy weddi yàlla ak ndawam sallallahu alayhi wa ah, ngeen bëgg voilà da yeewu c'est pas ay nekk fi nii rek di nettali noonu waaw moo tax c'est loolu loolu nit mën na jàpp ne lii doom du lu may nettali parce que mën na jur na mais nga dem ba ci biir nga gis ne kom lii dal Seydina Usmaanu ibnu Affaan alayhi ridwaanur rahiimur rahmaan kon xam naa tey dañuy yem noonu insha allah ci xadis bi bii di ñëw ñu jël xadis bi ci